man la nga koy wax déedéet parce que loolu an an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim voilà laaj bi mu laaj kii mën na dugg ci yooyu voilà waaja la mu wax ci kee ah xam nga kii ku rafet la wax lu rafet la wax ci moom mais keneen ki nag xam nga li wax ci moom kii de moom ku ñàkk la amaana lool neexu ko waaye loolu mënuñ ko tudde ne waa ji daa jëw waa ji ah fii mu ne wax na ci moom loo xamante ne nii jëw la ah nangama ki nangam acca non moo tax léeg-léeg yu mel noonu mooy comme en justice boo ñëwee nga war a wax ci nit parce que juge bee leen convoqué te dañoo war a wax ci moom ba xool est-ce que waa ji mat na seedeem déet wala koo xam ne daa bëgg denc soxna wala daa bëgg collaborer ak kenn ci liggéey yow mu xam ne yàgg ngaa jëflanteeg moom mu ñëw laaj la est-ce sa waay wóor na mbét doone ah non c'est que man nag zikru ko axaaka bi maa yakra quoi non c'est que euh, bon jëw mooy nga tudd sa bokk jullit loo xam ne neexu ko te fii mu ne xam naa ne wóorul moom mais bu ma ne ko waxee moom du ko neex kon nag du ma wax waa ji dara dama koy bàyyi ah wax ko ay wax tuur ko lëndëm daal wax ju leerul ba mu jàpp ne waa ji wóor na dugg si waa ji trahir ko bu boobaa yow yow responsable nga voilà bu boobaa ngay wax. jëw la joo xam ne loolu kenn du du lu xaram voilà du lu xaram mais nag yemal ca lañ la laaj da bañ nag di déwawaale di génn yeneen yoo xamante ne bokkul ci yëf yi voilà loolu lu jara bàyyi xel la lu jara def teqantal la moo tax fii yonent bàyyi sar sar woowul gaa yi mu ñëw mu ne leen léegi yow loo xalaat ci kii déedéet waaj daa romb mu ne ko looy ko xalaat loo xalaat ci kii mu ne ko kii de sharifun la de min ashrafa ila rajulun min ashrafin nit la koo xam ne bokk ci ñi gën a tedd ci ñin ñi fii waaw hada wallahi lii de kii de wallahi waat naa ci yàlla loolu dañ ci wane ne waat di wax nii waat yenn yi kenn mënulaa wax ne moo yow lu tax ngay waat ah, du lu xaraam ndax boo xaraamoon yeneen tubaab saab saab dina ko eh waroo waat de bul waat wallahi xariyun fu yey la in xataba bu labatee an yun ko xañu may ko ka muy ñaan ka muy labat ka mu bëgg takk wa in shafaa bu rammu an yushafaa ñu mayal ko fa sakata rasulullah sallallahu alayhi mooy eh, seede la def waaw te lim mooy ci li walla mooy moom daal ci shurafa shurafa yi ci nit ñi nga xam ne daal moom moom moom moom fii moom tedd nañ si waaw léegi nag ah waaye yonent bi saa saa mi waxee loolu mu noppi waaw neew ko yow mii xam nga ne lii nga wax teguwut fenn ah léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam noppi <laughs> beneen waaye romb mu ne ko loo xalaat ci kii nag <laughs> waaw mu ne ko kii de góor la koo xamante ne rajulun min fuqara al muslimin aw way ñàkk la rek ci way ñàkk way ngëm yàlla yi ah moom nag yeey na bu bu labatee kenn du ko leba kenn du ko kenn du ko may dara <laughs> waaye moom daal saay moo fi nar a rek ay ay ay problème amoureux quoi sinon du am dara <laughs> kenn du ko may waaw wa in shafa'a bu rammoo laa yu shafa'a kenn du ko ma def la mu bëgg kenn du ko defal kanta bu waxee moom kenn du ko bàyyi xel waaw waaw yonent bi alayhi salaatu nag ne ko nag xayrun gis nga kii nii nga mujjee wax moo gën buñ feesaloon suuf si ak ki jëkk jàll waajee leen gën loolu mooy dañ siy jàng ne nit di nga laaj moo tax façon laaj yi daa bari xam nga yonent way saasaam lii muy laaj xamoon nag ku nekk ci ñi jàll lan mooy maqaamaam fan la tollu ak nan la yan daraja la am fa yàlla ndax le fait mu laaj waa ji ne ko kii nag ci njëkk a jàll mu wax ko mu noppi kii jàll mu wax ko mu mu ko nag ne ko nag kii nga wax ne ci ñu ñàkk ñi laaj yooyu moo gën fuuf bu ñu feesaloon suuf si ak ñu to ñu mel ni ki njëkk jàlla mooy ne kon kook laajul woon ngir xam da doon laajum jàngale la moo tax jàngalekat bi léeg-léeg mu laaj du lay laaj ngir taalibe bi eh, kii jàngalekat daa xamul man taalibe bi mu war koo tontu loo xam ne ci lay xamee déedéet da lay laaj ngir sa tontu mu jàngal la ci voilà <laughs> loolu ci façon laaj yi la léegi nag waa jii nii ku ñàkk kii nii am na riwaay yoo xam ne am na riwaaya yoo xam ne dañ ne la ndax pas ci bi mais ku mel ni ñoom al imaamu euh, Ibn Hibbaan rahimahullahu taala euh, kii euh, dañoo solo boo demee ci Ibn Abdul ci Futuuhu Misr pas al imaam Ibn Hibbaan naka al imaam Muhammad ibn Haarun ar-ru ar moom dafa soloo ci musnadam mu ne kii nii xam nga kan la woon dañ ne yonent bi salaam Abu Dar la doon waxal moom la toogaloon radiyallahu anhu mu ne da koo laaj ne ko nan nga kayfa tara Ju'ayla <laughs> nan nga gise Ju'ayla ah mooy Ju'ayl mii nan nga gise ay mbiram waay muy Ju'ayl ibn Suraaqa euh, moom mii defoon nañ euh, tarjabaan ci ci ci ci siira bi waaw léegi kon foofu yonent may saa bu dee loolu dëgër nga nekk même même personne bi la mooy Ju'ayl ibn Suraaqa la benn saxaaba la boo xam ne ku ñàkk la woon waaye nee na moo gën ki njëkk a jàll moo gën ki njëkk a jàll al imaam Ibn Isaaq nag rahimahullahu taala solo na ci maghaziyum yi mais ci xadis boo xam ne moo dal la quoi mooy dafa am ñaar ñu sute mooy xadis boobu moom jar da bàyyi xel <laughs> dañ koy tudd nii rek waaye boobu mënoo cee sukkandikoo moom naan ki fi daal lii nii mu wax loolu la <laughs> waaw parce que moo mu'dal mooy loo xam ne ci càllale bi ñaar ñu takkaloo ñu fa waroon a nekk ñoo sute waaw imaam ibn Sa'd ci sëriñam la ko jële mu ne kooku lii la loolu boo xam ne ne gis nga mafawiz mooy am na ay ay waay ay ay ay distance d'année lumière entre imam ibn Ishaq wala sëriñ imam ibn Ishaq ak yonent bi saa saab ak xew-xew bi moo tax aywa nañu tudd rek li mu wax mais loolu moom lay sabi de kon mu ne loolu dane dañ ne qiila ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam a'tayta Uyaynata wal aqra mi'atan mi'atan wa tarakta Ju'ayla qaala walladhi nafsi bi yadi la Ju'ayl ibn Suraqa khayrun min tilaa'i al-ardi mithla Uyayna wal aqra waaw waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane dañ ne ko yow de jox nga Uyayna ibn Hisn wax nañ ko ci jotaay yee ñu génn al Aqra ibn Haabis moom itam ah ñoom ñëpp ku nekk nekkoon kii sangu waa Banu Fazaar kii sangu waa Banu Tamim rahmatullah alayhi radiyallahu anhuma ne ko jox leen ay téeméer ndax bu dee loolu la moom mooy li eh, eh, Hunayn la woon mooy ba muy séddale eh, màngum Hunayn jox ñi téeméeri gëléem ñi jox Abu Sufyaan téeméer jox ay kilifa daal di jox al-Abbaas ibn Mirdaas cinquante mu kaas <laughs> waaw loolu yàgg nañ ko fi gis atajalu nahbi wa nahbal ubaydi wal aqra'i wa ma kaana hisnun wala haabisun yafuqaani shaykhi fil majma'i walastu wara an duna walastu duna mri'in minhuma la yurfa voilà am waxee na meen saam nooy jox uyay na téeméer ah jox al aqra téeméer ma cinquante alors que man nag ginumaa ñàkk a defuk njàmbaar tey nag ci xeex bi nag te seen bàyyi baayu na ak baayu Aqra nag man mii di eh, al-Abbas sama baay nag masuñu masuñu ko ko yóbbal de kon nag man sama doom du ma nangu ñoom ñu ma koy yóbbul waaw nay kilifaay arab la ñoom ñetti ñëpp <laughs> waaw wow yooyu jële sama paar ak sama Ubayd mii sama fas wu rëy wii nga xam nga xam ne liggéey na fi liggéey bu bu bu garaaw tay ci Hunayn xare bu tar bi nga xam ne moom laa mëne man al-Abbas ibn Mirdas <laughs> waaw ñoom Uyayna moom mu ne kon mooy waxu imaam Ibn Isaaq bi bu dee loolu lu wéroon la mooy lii moom Hunayn la woon ñu ne ko yow jox nga Uyayna téeméeri gëléem jox al-Aqra téeméeri gëléem ba bara bàyyi joxay la yeneen tubaab yi ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom Ju'ayl ibn Suraaqa de moo gën bu ñu Suraaqa moo gën bu ñu feesaloon suuf si ci ku mel ne Uyayna ak Aqra voilà loolu dañ ciy xame ne lii e, mooy saxaaba yi dañu am ay degré yu wute ay darajaat te lool maas gu lool la xatta ñi gën ci mbindeefu yàlla muy saxaab muy yonent yi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd suñu boroom dane tilkar rusulu yonent yaa ngoog faddalna ba'dahum ala ba'd ñoo gën a lay lenn ci lenn li voilà mooy ñoom ñëpp yemuñu waaw ñëpp xam nañ ne yonent ulul azmi ñoo ci gën waaw sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam fa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa waaw ñooñu suñu borom tudd ñooy sangu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te seen sang mooy sayyidina muhammad bi mu njëkk a tudd na wa minka voilà kon nag mu ngi noonu sahaaba yi c'est sa ça ñëw na ñoom ñëpp a yem daraja déedéet daraja euh, le fait que classe nekk ay sahaaba waaw mais ci seen biir dañoo wute moo tax mu ne Ju'ayl ci boppam moom moo gën ñu mel ni moom kese moo gën bu ñu jëloon mel ni ñoom Uyayna yi ak al-Aqra leen suuf si moom kese moo leen gën waaw kon nga gis li nga xamante ne darajaatu eh, yarfa allahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat moo koy joxe voilà voilà te lu mel nii la waxoon Amr ibn Taghlib ah, gaa yi foog ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom dañuy ñenn ñoo jàppoon ne ku mu jox day wane ne yow la gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ne déedéet man dinaa jox nit fekk ka ma joxul moom mooma moom laa gën bëgg ko moom te moo ko gën a sori moo ko ëpp daraja mu ne bokk na ci ñooñu Amr ibn Taghlib Amr ibn Taghlib ne i eh abi laal moom déggee wax mu ne i kooku kay jar na <laughs> mu ne man dama koy wa akiluhum bàyyi leen ak seen seen ngëm yàlla xam naa ne ñoom am nañ ci ngëm yàlla loo xam ne ma jox leen ak ma ñàkk leen a jox du leen wàññi waaw du du affecté seen ngëm yàlla parce que al mu'allafatu qulubuhum yi façon yi nga xamante ne nii ñooy façon al aqra yi ak Uyayna ba ñuy door a tuub ñooñu ay magi arab lañ yoo xam ne ñoom noblesse lañ ñoom ay ci noblesse yi lañ ne woon ay noble lañ yoo xam ne seen seen seen seen gox ya ñu ñu jiite dund ku neex kese lañ am ak ku nekk koo xam ne ñooy jiite bés bu ñu ñëwee ci diine joo xam ne du leen assurer loolu dañ ciy génn yonent way saa saam nag la doon bàyyi xel loolu tax mu leen doon defal yoo xamante ne nii doonu ko woon defal ku dul ñoom ñeneen ñi moom Euh, danaan yiw moom yàgg na fi gëm ne yàlla gëm goo xam ne bu ma ko joxul it du rëngi-rëngee gëm yàlla am mu ne ñooñu nag bokk na ci Amr ibn Taghlib comme li mu wax ci Ju'ayli mi moo tax Amr ibn Taghlib ne hé hé nag dama leen bàyyi seen gëm yàlla ñoom seen gëm yàlla gi ñu gëm yàlla gëm ndawam bi alayhi salaatu wa salaam ñooñu doy na leen sëkk te àgg nañ ci foo xam ne ma jox leen ak ma ñàkk leen a jox ñoo yem <laughs> mu ne bokk na ci ñoom nag Amr ibn Taghlib <laughs> Amr ibn Taghlib de ba ma déggee kàddoo yonent way saar saam boobu mu wax ci sama xaq <laughs> waaw yow <laughs> moo ma gën a lépp sa way way même bo loolu moom jëndi naa ko lépp ci àddina ngir ma am loolu la yonent bi saa saa wax waaw joxay li mii nag eh, lu mel noonu la in eh, eh, saha in saha hadihi ar-riwaya bi nga xamante ne mooy moom la al imamu ibnu ishaq rahmatullahi alayhi wa kon nag mu ngi noonu ah kon yi lu màgg na de te lool li koy suñu lëkkaaleeg bunt bi mooy ki njëkk jàll ku tedd la ci xeet wi ci ci bët ci ci société bi ñu jàppe ko moom noonu ki ñàkk nag ñu jàpp ne moom moo bu xut bu bu bu ñëwee sax di di di labat kenn du ko may dara eh. bu waxee waxuma dara kenn du bàyyi xel ay waxam mooy amul audience il n'a pas droit de citer malgré ça yonent ma lay saa saab xamal leen ne nag kooku moo gën nag buñ feesaloon suuf si kii ngeen njëkk a wax ne ñoom mooy ki tedd ko ñoo kooku ku mel ñu mel ni ñoom kii waleen gën moom gese waaw kon ñu xam ne kon mbir yi nekkul nattuwaayu nit ñi waaw dañ ciy jànge ne kon nit ñi li ñuy natte ci société yi ay diw moo tedd ak diw mooy kii loolu yu bari ak njuumte lay doon waaw yu bari du temps nag mais yu bari ay njuumte la waaw moo tax dañuy ñëw naan diw moo fi yoral moo fi nekk walla moom daanaka moo fi gën a sell te dara waaw moo du joxumpa mais ñuy xeeb moo ko gën fuuf moo gën fukki téeméer ku mel ni moom même bu dee dañ ne waaye xalifa général la waaw waaw ndax moom li moo du joxumpa mais nekke yor daaraam ju daw wala yoru benn daara sax ab professeur de mathématiques la waaw moom moo du joxumpa waaye nag kenn du ko jam ci charia te ku respecté affaire yi la alors que waa ji ne xalifa la ne wooteel ne xalifa nga ba pare di rey charia bi saa boo xëyee ba pare di ñemeloo say taalibe ñuy xotti charia bi yow xam nga ne moos yow moom yow waxuma la waxuma la say taalibe rek yow moom yow moomu kooku ñu naan xalifa la boo ci jëloon feesal ko kaw suuf ba mu fees benn nga teg leen fee teg Moodu Joxumpa le professeur de mathématiques fee Moodu Joxumpa gën téeméeri junni yu mel ni xalifa boobu wal kon loolu rek la ñu yonent bi alayhi salaam di jàngale dama ne xalifa nag ngir mu gën a ngir ñu bañ fee nekk ku nekk di xalaat keneen ak keneen mooy fa gën a kawe ngay teg ba rek mooy mbir yi nekkul ci poste ba nga xam ne moom la occupé ci société bi ak la mu incarné déedéet mooy ngëm yàlla gi nekk ci moom waaw ak kan moo la gën a jàpp shari'a Muhammad Seydina Muhammad al-Mutahhar gi sallallahu alayhi wa sallam te la ko gën a jàpp moom moo leen gën waaw <laughs> nag ak ngeen mën a wax ndax mbir yi moom du nattuwaay yi nga xam ne suñu miyaar yu dëng yi suñu lunette yu dëng yi nga xam ne en général moom la ñuy xoole ndax ra'aytul maala imaamu Shaafi'i qad maalu rahimahullah ila man indahu maalu wa man laysa indahu maalu fa anhu an-naasu qad maalu ra'aytu an-naasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man laysa indahu dhahabu fa anhu an-naasu qad dhahabu ra'aytu an-naasa qad infaddu ila man indahu fidda wa man laysa indahu fidda fa anhu an-naasu qad infadda yu mel noonu ak <laughs> waaw mu ne gis naa naa daal bi ma defee constat wu e, nit ñi daal société bi waaw mu nekk loo xam ne sociologique la vision sociologique anthropologique xam-xamik voilà <laughs> mu ne man daal gis naa ni nit ñi daal dañuy bëbb jëm ilaa man indahu maalu ñoom daal ko am alal daal yow lañ koy langal li ñuy wax yow daal yaa baax yaa tedd foo foo foo jëm ñu ubbil la buntu yi bala ngaa waaw fooy jaar ñu parfois ko bala ngaa agsi say waxay wax say wax duy wax <laughs> waaw ndax lan alal jam yor mu ne ra'aytu an-naasa qad infaddu ila man indahu fidda mu ne gis naa nit ñi daal di bëbb jëm ca nga xam ne ñoo yor xaalis bi fidda ñoo ko yor argent bu pur beeg yooyu ñooy boroom boroom entreprise yeeg firme yeeg ak boroom ñi nga xam ne ñooy ndombo tànk yeeg eh, te yor dërëm <laughs> waaw waaye man la wa man laysa indahu fidda képp koo xam ne yoroo ci aram beeg dërëm beeg yooyee faanu naasu xadim faddu nit ñi daal di lay dë dëjëng dañuy yow dañ lay bàyyi ca gannaaw saway duñ la sax duñ la sax kippe jàpp ne sax yow existe nga ci kaw suuf dañ lay ignorer mooy xaamili na gi <laughs> imaamul Buxaari imaam an-Nawawi tudde buntu mais dañ lay ignorer d'une telle d'une que yow daanaka neefaray mbaam sax la tane wal iyaazu billah wal iyaazu billaah duñ la sax bàyyi xel ñenn ñi di comporté woo yow moom comme si yow t'es un mort vivant quoi c'est yow un cadavre bu nekk fii rek nga ñu lay seexloo ko lu nekk waaw alors que yaa gën nañuy tagg mu ne raytu naas dahabu ila man indahu dahabu fa man laysa indahu dahabu fa an naas dahabu mu ne gis naa nit ñi daal di jëm daw jëm ci ñi nga xamante ne nii ne ñoom ñoo yor or bi mooy borom alal yu bari waaye képp koo xam ne yoroo ay or say boyet baaxut yow au nga yor or weñ gu ñuul kukk sax amoo ko moom nga yor yow nit ñi moom dañ lay teg fële dañ lay taf dóor la fële waaye kii nekk si baax waaw loolu nag lu bari ci loolu ah, jaarul yoon mais léeg-léeg Eh, loolu quoi mooy eh, yu bari ci yooyu ay njuumte la moo tax yeneen waay saa saam ne mukk <laughs> kii nii mujjee jàll moo gën bu ñu feesaloon suuf si ku mel ne lool wane kon gëneelu way ñàkk ndax kii moom mooy lim fi lim wane kee dafa am kii dafa ñàkk te comme que dafa ñàkk ci kaw noonu kenn waru de déglu ay waxam waaw bu demee di ñaan kenn du ko may te xam nga loolu fee la yow fii mu ne xoolal wóor na laa wax. nañ nekk ginnaaw raay wala fii nga xam ne mooy eh, eh, Colobane wala fi nga xam ne mooy jàmm gën bu Kaolack wala jàmm gën bu Ndakaaru voilà <laughs> wala Fass Mbao wala fi nga xam ne mooy Petit Mbao wala Kër Momar wala fi nga xamante ne mooy Kër Mbay Fall léegi nag wala ah Kër Mazamba Gueye voilà léegi wala ca Mbour do wala nangam ak nangam léegi yow wala ci Sébikotane yow nga toog bëgg benn soxna mais nag sa waay yow moom benn uude nga quoi te sax uude taxu koo demee noonu ndax c'est pas n'importe quel uude ah. am na uude yoo xam ne seen affaire daa dox mais loolu ab exemple kese la wala benn tailleur nga boo xam ne yow bi nga ubbee yàggul amoo commande yu bari fii ngay nekk léeg-léeg nga ami ñaw léeg-léeg doo am wala benn plombier nga boo xam ne sa chantier yi moom bariwul léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am ngay dóoru ko wala baara ab baara yinde nga ab deko ab ab ab nga da ngay yanu di yóbbu ay marchandise ak i bagage walla porte bagage nga yor wala ab sept place ak i nàngam nga bëgg benn jigéen dem di wax ak moom benn ibre italien tëll na le boo moytuwul ñàkk nga non moom moom moom na la leer ne yow boo amoon boo boo amoon cent pour cent chance parce que waa ji ñëwaguloon gis nga ba ibre italien bi ne tël yow moom sa chance sa chance yooyu day fondre <laughs> mooy day dem beneen côté bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent nga amoon de chance léegi nga am nga quatre-vingt-dix-neuf de de de ñàkk chance nag <laughs> nga gis mbir yi ni mi gaawee soppeeku parce que borom alal ñëw waaw ñu commencé léegi nga xam ne alxëyri ji tuutee des mu jëp sawaay mm. gars yi yox lay ngant yoo xamante ne yu fóola ba daal finalement manu la nekk nga toog di kii di xalaat lan moo tax fa ngay nekk di xalaat di misère lan moo tax rek nga dégg ñu ne ah ndaw sa nga doon bëgg de samedi prochain dimanche prochain dañ koy may diw diw moom mooy kan nga dégg ñu ne waa ji de Italie la kii day tukki <laughs> Allahu bar may na ko oto jëndal na baayam umra gii di ñëw nee na na baayam dem <laughs> wala yu mel noonu wala aj gi inscrire na ko <laughs> mooy noonu la mooy affaire yi en général xam nga lii ma wax lu bari noonu lay demee ah waaw boo ñàkkee moom saay gars yi boo dajawul ak famille bu am ngor te am ragalu yàlla te xam ne mbir yi du ala la koy defal sawaay ñàkk nga te léegi famille yu bari nit ñu bari ce sont des matérialistes corrompus lépp affaire matériel la rek affaire ku ëppale daal yow daal yow la ñuy ah daal lañ koy langal boo amul nag jàllal ne boo yéexee yaa fi yéexal sa bopp waaw kon nag mu ngi noonu yonent bi saa saa nag bi ñu xamal ne loolu lépp ak njuumte la waaw moo tax mu ne ko hada xayrun min mil'il ardi misla hada di wane kon way ñàkk ñi ah kon mbir mi yëkkatiku seen seeni daraja ndeysaan mooy seen daraja yooyu duñ ko duñu ko yomba xam parce que nit ñi dañ leen di suul way ko gaaji bu waxee kenn du ko yey na bu waxee kenn du ko déglu waaw moo tax moom am na yenn yi ay nattu dëgg la ñi koy dund nag ñoo ko gën a xam quoi nga nekk famille boo xam ne famille nombreuse ngeen non nombreuse nag euh, ça dépend ci fi nga nekk parce que bu dee France moom <laughs> trois gosses famille nombreuse ngeen nga ne ma lépp man mii nobay mii nekk fii ci ci ci ci ci ci ñetti doom mooy ñu bari euh, ah nogoy de looloo xew fii ci Europe ak dëkk yi mel ni ñoom <laughs> bu la jaaxalee ah yow yànde <laughs> looloo fi xaw de Baye Moussa foofee ci bawal ci ñoomin <laughs> Baba Garage lii yoo fi xaw de <laughs> fii de saa yi ñetti doom gaa yi gaay gaa yi dañoo bari ah ñoom famille nombreuse lañ ah. te Sénégal moom da ngay am set gaa yi jàpp ne doo famille nombreuse mooy boo fi bokkee yu mel noonu ñépp daanaka tukki nañu yow nga des ci kër gi. essayé nga amoo jàng nga kii prescription kenn jëluloo nangam ak nangam ak lool nga mujj nekk fii après am sa diplôme di ci jàppandi liggéey yi baaxul de toute façon les salaires son minces <laughs> mala dañ lay jox fii saa dañ lay exploiter lu bari duñ la fay sa kii te boo ko bàyyee looy def leneen nga topp ci mais de toute façon jëw gu ne boo mooy leew lañ koy wax waaw. ñu nekk Europe moom di yónnee même bu dee ne du ñoom ñoo leen di jàppal seen bagage yi di leen defaral bu tuyoo tojee ci kër gi di leen taxaw bu mbir yi méttee yooyu yëpp yaa koy taxawu de mais kenn du la faale parce que saa yow sa salaire bi sax kenn mu xadu ci mais kay nekk fee moom après léeg-léeg mu yónni quinze mille ak vingt mille ak yooyu moom gaa yi di ko tagg waaw mooy yooyu yëpp yi jaay ne sawaay yàlla tere nag bu dee chômeur nga nag pour nga liggéey amoo dara sa diplôme yi gaa yi kenn jëlu a nga waay fexe nga jaay lu nekk doo ci génn amul sax ku la financé ñu lay ñu lay jëw ci kër kër géeg fu nekk waaw suñu kii bi ñàkk jom rek léeg-léeg sax duñ la ko jëwee dangay toog ñu koy wax mais duñ tudd sa tur mais da ngay xam ne yow la ñuy wax waaw yenn yi moom ak ñàkk jom la moom toog rek waaw fu bool bi bu bool bi fu bool bi kiiwee rek fu bool bi fu cin bi taajoo daal nga taag ñu xaar ñu gën a yées moom ñoo naan après nag loo leen tegal ñu ne ko dërëx <laughs> walla yaazu billah ay wax yoo xamante ne nii wax yu garaaw ay nga ne ko dërëx <laughs> waaw man daal bu bool bi too taajoo ñu ne ko dërëx amuñ njariñ ci kër gi waaw yooyu yëpp mu leer na yow la ñuy wax waaw yooyu nag alors que amaana fa yàlla yaa gën téeméeri sa frère yooyu bu ñu feesaloon àddina bi ci kaw suuf parce que yow li nga mën a supporter ak li ngay defal sa njaboot nii ñoom defuñu ko amaana yow ni nga jàppe diineeg yooyu ñoom defuñu ko mais nit ñi loolu taxul yéen a jóg waaye loolu taxul yéen a jóg c'est du matériel loolu nag yonent bi saa saam kon di ñu wan ne ki ñàkk bu jàpp ne moom ay walla ñàkk na déedéet mbir mi li am solo mooy la nga la ngay peser fa yàlla mais li ngay peser ci nit ñi ndax nit ñi seeni meeyaar seeni lu net amut solo hmm? ak njuumte gu bari moo ci nekk voilà mu ngi noonu lool nag tekkiwul ne ku ñàkk ku nekk moo gën ko am ah mukk loolu déedéet mooy <laughs> yi cas précis la romb yonent bay saa xam borom alal ji romb waa wax lii kene kii romb te ñàkk moo ko gën fuuf mu ngoy xamal na kon mbir ko nekkul ne da ñàkk rek yow waroo baax ak yu mel noonu déedéet ngëneel gu rëy nan nga ko am fa sa kon ñu am noonu insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di